Éthiopie Abyssinie loolu itam étape bu am solo boo xam ne foog naa ne lu lu lu mat a taxaw la ndax foofee bañ fa demee day mel ne mooy contact bi l'islam njëkk a am ak ay buur bi mu njëkk am ak ay chef d'état loolu aussi kon di am dimension boo xam ne bu mat di bàyyi xel la te loolee la leen fa gën ndax Seydina Ousmane moo fa moo demoon ànd ak Jaafar mi nga xamante ne bii doomi ab taalib la foofa aussi la leen ci génne ndax bañ defee loola dañoo yónnee waat di ger waa foofa di leen tuumaal wante leen ci génne communication ndax ba ñu waxee ak buur ba ci la xam ne kat kii moom diinam ji mu gëm monsieur na sa am na fi ñu ko teg te nangu nañ ko te loolu mooy li nga xam ne moo leen yónnee sallallahu alayhi wasallam di jàngal toolale moo tax bañ jàmmal leen ba euh, buur ba sax ñu bari nee nañ mujj na tuub loolu danañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti. kon ñu ñu nekk ca noona mel ne kon am na organisation buy tàmbalee dikk ndax foofu bañ fay dem rek dañoo organiser woon ndax mbooloo mu ndaw ñoo demoon bañ demee am fa lu toll ñetti weer dellu si waat biñ dellu see itam ñu continuer di leen bund xatal mettre leen en quarantaine ber leen fi ay barab loolu itam nekk loo xam ne lu metti la wante la ci jóge moo di lan dafa tax ñu gën a bennoo dafa tax ñu gën a organiser wu am ay benn benn yu sàcc guddi leen fekk sax di leen dimbali ñuy wéy ca loola di wéy ca loola ba ñuy waajal dem gi ñu dem Yatrib loola itam nekk étape bu am solo ndax waajal ga day wane boobu jullit yi ni ñu organisé woon ndax amaa ñuy dem amoon na lu mat fukki giir ak fukki bi ak ñaar yoo xam ñoo fa nekkoon wante ñooñu bu ñu mosaan ñëw Makka ci la ñuy dajeek ñoom di waxtaan ak ñoom ba dem ba am yàqin ci ne bu ñu demee Yatrib maddina kenn du leen laal danañ fa am jàmm kon ca lañ soo commencé dem dem nga itam am na organisation bu am solo boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko ca ndax ba nga xamee ne ñu ngi dem dafa am ñett yoo xam ne moo ko yittee loolu te ñett yëpp bu ci nekk faw ñu organiser ko moo di ne di ne nañu dem ci yoon wi ànd ak jàmm kenn bañ leen a fagagal moo di nañu dem te lépp loo xam ne aajo nañ ko ci yoon wi nañu ko am ñetteel bi moo di bu ñu àggee nañ fa mën a toog ci jàmm bu njëkk bi naka la ko saafara dañoo jël li nga xamante ni bii ay borom kattan lañu am na ñoo ne mar Omar yóbbaale lu mat ñaar fukki nit borom kattan yooyu ñu boole leen ak ñi nga xam ne ay néew yu doole la ñu doonoon. la nga xam ne aussi ñoom ñoo tane woon ñenn ñi ñoo ñuy jël leen nga xam ne lépp lu ay ci yoon yi ñoo ko financé troisième objectif bi mu amoon loola waxoon na ko ak giir yi nga xam ne ñi ngi doon ñëw Makka. ba nga xam ne bañ demee fekk nañ fa jàmm loolu kon wane ne am na organisation bu amoon wante organisation bi fi nga xam ne fi lay gën a leere bi nga xamee ne dikk na ba ci biir Makka ba ci biir Madina ba ñu nekk fa boroom xam-xam yu bari nee nañu li nga xam ne mooy première constitution bi am ci àdduna si te ñu bind ko te ñu bind ko laa wax ñëpp nee nañ foofee la amoon muy li nga xam ne ñu ngi ko woy la charte de Médine mu def fa état état boo xam ne dafa am ay frontières frontières yoo xam ne dañ ko doon surveiller di ko xool ndax day dañ daan ay nit dañ daan dem ba ci géej ga di xool ba xam di def ay patrouille ni ni ko comme ni ko bateau yi defee léegi ci ci réew yu bees yi état boo xam ne ay waaso yu bokkut ñoo fa dëkkoon te ñëpp jàmmoo ay diine yu bokkut ñoo fa dëkkoon te ñëpp jàmmoo état boo xam ne amoon na administration boo xamante ne bii dañ daan jël zakat bu noon tey ji ma nañ ne mooy mooy lempo di fal ay ay gouverneur di jëflante ak ay ay ay réew yeneen yoo xamante ni bokkut ak seeni réew ndax kenn ku ne xam ne am na ay bataaxal yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindoon na ko mu jëm ci ay buur yu baree baree bari César ci la bokk Égypte ci la Perse ci la ak ñëpp ñu dëkk ci péninsule arabique bi kon day mel ne état dëgg la yoroon buñ daan guerre itam organisation bi daan na feeñ bu baax a baax ndax armée bi armée bi ci boppam da ko da xaajoon lu mat juróomi xaaj day am ñu nekk ci kanam am ñu nekk ci ginnaaw ñaari wet yi am ñu fa nekk am ñoo xamante ne bii ñoom ñooy féetewoo ci ci ci digg bi amoon service de renseignement boo xam ne mu dey moom moo moo ko daan saytu nga xam ne lépp loo xam ne daana xew ci ñi mu jàmmaar lool daanañu fexe ba xam ko amoon ñoo xam ne dañ daan dem sax di leen tiital di wax ak ñoom loolu mooy guerre psychologique fi mu toll nii dañ koy def nga xam ne ñoom dañuy dem ba am tiitaange ci nekkat buñ songee sax jullit yi soo moytu dañ leen faagaagal ci anam goo xam ne anam gu gaaw lay doon buñ daan jël tam ci ci stratégie militaire bi da ko da ko dañ ko daan tëral buñ koy tëral te bu dikkee bu ñu jëlee exemple xeeru xeexu xeexu badar bi bi ngi dikk ba ci teen bi dafa ñëw ba ci fi mu njëkk a jot mu taxaw fa waaye ba mu dikkee xubaab laaj ko mu ne ko day lii de moom xalaat àdduna rek la mu ne ko kon dañuy dem ba ca teen ba ca teen bu mag ba bu ñu fa demee mbooleem teen boo xam ne nekk dox na suñu diggante ak ñoom ñuy dikk teen yooyu yëpp ñu gas ko suul taxaw ci teen bi te xam nga boo nekk ci désert bi élément bi gën a stratégique mooy ndox te booba ñoom buñ ñu musaan jógee Syrie muy caravane yi jëm Makka faw ñu romb Madina longer mer Rouge bi kon loolu itam nekkoon forme d'organisation boo xam ne euh, yonent bi salaam wane wane wane woon na ko loolu lépp di wane ne bi nga xamee ne mi ngi fi mi ngi fi jóge ab état la fi bàyyi. état boo xam ne ñi nga xam ne ñoo ko fi wuutu woon muy Seydina Boubacar 632 634 muy Seydina Omar 634 644 Seydina Ousmane 644 646 ba Seydina Aliou ba 661 état bi état bu dëgër la booba ci àdduna si man naa ne état yëpp fi ban bëriwul ndax la ji firnde ja diir bu gàtt lañ ci teg donte xam naa am na ay amoon na ay déviation mboo l'islam dominé mbooleem àdduna sépp kon ci tëgg rek ci organisation ak ci communication yooyu exemple la yoo xam ne lu ñu dundoon la ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu tikk ci Serigne Touba bu ñu bu ñëwee ci sëñ bi moom itam organisation amoon na communication amoon na communication sëñ bi li nga xam ne man jàpp naa ne fa la fa la ko jëkk defee moo di bi nga xamee ne denc nañ. Mamour Anta Sali ba noppi ba suñu jaale ko ba noppi da ko dañoo bëgg nag dem ca buur jaale ji ko jël ko fa mu tegoon sa waajur wa mu teg la fa ndax xaritam woon conseil ma woon nangam ak nangam la ko suñ ba tontu jàpp naa ne loolu mooy communication bi nga xam ne mooy bi jiitu ci yoonu murit ndax ba léegi baas bu mu toog rek danañ ko fax ba léegi danañ ko fàttaliku te loolu aussi bokk na ci piliers yi nga xam ne moo tëy yoon wi ba am na ba am na dérapage yoo xam ne du du du am mukk ci àdduna moom koy wax ne ko man de seen wërsëg boobu muy wërsëgu buur yi oma ci benn xememteef te daraja itam séntu ko ci kenn koo xamante ne bii du sunu borom ba ñu insister mu defaat ci aw way xaalul yarkat liabaay salatin loolu itam dikkaat am na sax foo xamante ne bii daf koo da koo gën a fetliwaat muy ma dajawaatee moom nga xam ne jàkkaarloo muy xaali ak dammet moom leen wax waxam yooyu nga xamante ne bii itam ñëpp xam nañ ko moom naa leen day mel ne weñ woo xam ne day tegu ci kaw sobe kon loolu mooy communication bi nga xamante ne bii mooy bu njëkkub sëñ bi ñaareeli communication bi nga xamante ne bii jàpp naa ko itam ci ci sëriñ bi mooy ginnaaw way juróom bi ba nga xamante ne bii tim watti na di wax naan képp koo xamante ne bii jàng dong moo la fi indi woon man ngaa jël say bagage nga dem seeti biram sëñ di ko dara ci bis ci tekkat man lu ma sëriñ jàngale dong képp na ku bëgg li ma bëgg man ngaa toog kon loolu aussi moment la boo xam ne ci li fondé communication yoonu murit ci la ci la bokk ndax ba loolu amee ci lañ nag tàmbalee organiser wu organisation boo xam ne organisation boo xam ne sëñ bi tàmbalee yare mbooloo mi commencé bari bi ñu baree ba ëpp itam beneen exemple ci communication bi loolu sëñ Malamine Diop indi na ko moo di bi mu bëggee bàyyi bi mu bàyyee euh, sëñ Mbacke Bousso Touba bëgg a ànd ak maam Thierno ak sëñ Daa Abdourahmane Lo ñu dem Mbacke Bari kii di jàngale alxuraan kii di jàngale xam-xam loolu organisation foog naa ne munta gën a rëy loolu su ko defee kee moom des Touba di toppatoo gan ñi di leen yewi di leen bijjanti ku war a jàll si daal di daal di jàll si. kon loolu day day tegtale ne am na organisation boo xam ne amoon na xaj na xër gu taalibe yi xeroon te itam ñoom ngi xooluñu woon kenn ku du bi moo taxoon ba bu leen ne leen fii itam fu mu dem rek mbooloo mi day daal di bambu daal di koy daal koy daal koy daal di koy topp. beneen communication bi nga xam ne mën nañ koy indiwaat itam mooy bi mu bi mu duggee xalwatu te te wet waxtu bi la euh, ci jàkkee Daaru Xuddoos yi ba gis fa ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu daataa dana dem ci géej gi loolu aussi aussi communication bu suñ dellu siwaat muy communication directe bu mu am ak yonent bi sallallahu mu méngaloo ak ba nga xam ne am na ko ca ba koy jox wird maxuus bi li nga li nga xam ne itam lu am solo la te te mën ko indi ci ci ci communication yi moo di lettre ba mu joxoon maam Cerno mu ko yóbbu ndar loolu loolu tam forme de communication boo xam ne si ñu daan ko jëfandikoo ak lettre ba nga xam ne joxoon na ko maam Cerno di ko ca digal naan ko na fonk julli na nga fonk wird te nanga wax mbooleem taalibe itam ñuy def lépp loo xamante ne bii suñu borom digal na la ko ne nag na nga wax itam si nañu toog te bàyyi li nga xamante ne bii mooy waralu bi di laaj addiya dënk ca jigéen ji ñoom itam dënk leen ci julli dënk ca ndaw ñi ngir ñu fonk jàng alxuraan ak tey di ko mokkal nga xam ne loolu itam di lettre bu am solo boo xam ne moom itam communication la ndax euh, yooyu li tax ma koy iddi moo di benn bu ci nekk boo ko sëñ bi def 1800 nangam la woon wante ba tey jii rek ku ci tënku yem ci maanaam mën naa defar sa àdduna defar sa alaxira te day mel ne tey jii la ko la ko sëñ bi bindoon kon ci bu doon tënk li nga xam ne moom na sëñ bi def ci wàllu googu damay wax ne sëñ bi dafa révolutionné communication révolutionner organisation naka la révolutionner communication communication ni ko ni nga xam ne noonu la ko révolutionner bi nga bi nga bi nga xamee ne bi nga bi nga xamee ne sëñ a gut boobu am na naka lañ ko daan defee dañ daan jël ay ay ndënd lañ daan jël di di tëgg di di yëgle sëñ bi ñëw bi mu dikkee di bind ay leetar fekk la ko jiite nit ñi dañ daan wax te wax xam nga ne boo waxee man nañ koo man nañ koo wëlbati tey itam du du des sëñ bi moom ñëw di bind ay lettre euh, loolu nekk loo xamante ne bii lu fi amutoon la lañ daan tëgg tëgg ndënd ya di dem ci penc yi loole ñu remplacer ko ni ñu ko daan defee jàkka yi comme na ko yonent sallallahu alayhi wasallam defoon ca Madina ba mu taxawalee jàkka ja nga xam ne tubaab bu jàggul rek ba fi mu toll sax léeg-léeg da ngay dégg ñu yéene ci ci ci jumaa ji kon day mel ne. jaxasoo gi amoon ci ci ci ak caddo ak ku cëriñ sëñ bi sax mu ngi koy taqale ci ni muy jëfee ci wàllu communication ak ci wàllu organisation euh, da cee da cee feeñ bu ñu ci ni mu li nga xam ne mooy organisation kenn ku ne xam na ne tey yoonu murit façon organisation bi mu am amul fenn foo xam ne am na fa ni nga xam ne ni la ñu ni la ñu nosoo ni nga xam ne ni la tënkoo ni nga xamante ne bii ne la nekkee benn baat loolu sëñ bi moo ko fi indi leneen la ci topp mooy ni nga xam ne ne lay jëli ay nit defar leen toftal ci mbooloo teg leen fi barab muy aussi forme de décentralisation boo xam ne bu am solo la li nga xamante ne bii aussi noonu la boole woon jàngale ak ak yar ak place bi nga xam ne liggéey am na ko ci yoon wi ak dimbali li nga xam ne am na ko ak nag ni mu delloosee xidma jox ko jox ko jox ko jox ko gëdd nga xamante ni moo ci war ak weguwaay bi ñu wekk kilifa yi ak nag ni nga xam ne ñëpp noonu lañuy ñuy ci rek ki nga xam ne moom mooy ket moom mooy mag ak ci kër gu man doon ba ca kër xalifa général des mourides kon bu ñu doon indi communication ak organisation ci sëriñ bi foog naa ne loolu ay ay ay ay exemple yoo xam ne mën na ne ci jamono jooje amoon na damay dugg rek ci beneen partie bi moo di communication ak organisation yan njariñ la la làmbool bu ñu jëlee organisation njëriñ li mu làmbool moo di ni nga xamante ne bii ni la ñuy te loolu di lu baax boo ñëwee yoonu murid ni nga xam ne noonu la ñëpp ku képp ku mag ñëpp wëlbati ku topp la képp ku dib seex ñëpp topp la ñëpp daal dem jokkuwaat ci ki nga xam ne mooy sëriñ bu mag bi organisation bi nga xam ne danañ ko def maase nekk ay groupe loolu aussi dafay dafay lu baax ndax day yokk pas-pasu nit ñi tànn gi nga xam ne ñu ngi koy ànd di ko di ko jaamu yàlla loolu itam day nekk loo xamante ne bii dafay tax nit ñi di di di gën a sawar organisation bi day tax ba sëñ bi décentralisation bi nga xam ne defoon na ko ñu mën a continuer di ko di ko wéyal te organisation boobu itam mooy tax ba li li nga xam ne moom la ñu teg fi suñu kanam ne dañoo bëgg def nangam ji sunu borom di ñu may bañ koy def nga xam ne sëñ bi day jékki-jékki kat ne dama bëgg jumaa ji damay laaj nangam mu def jumaa ji mbooloo mépp daal dajaloo daal di indi loola wala sëñ bi ne damaa bëgg tool sàngam bu bi sàngam bi ñëpp dem bayal ma ko wala na ñëpp dem defi nangam kon loolu aussi organisation bi dañu koy may organisation bi dafay tax ba li nga xam ne mooy suñu ay li ñu am suñu koom suñu ressource moo xam lu jëm moo xam wàllu alal la moo xam xam-xam la moo xam nit ñi la dafay tax ba looy tam ñu mën koo dajale nos ko ba mën koo ba mën koo jariñoo dafay tax itam ba li nga xam ne moom la ñëpp a xamee yoonu murit mu di di di gor ay àll di di di di occuper espace bi ci fépp foo xamante ne bi ci biir réew mi ak ci bitim ak ak ci bitim réew organisation bi dafay dafay maye loolu organisation bi <clears throat> dafay tax ba li nga xam ne mooy cadre yi ñu am te ma ci indi rek lu mel ne lu mel ne daayira moom itam di lu am solo dafa bari ay njariñ yoo xam ne daf ko daf ko lamboo ndax wax nañ léegi wàllu xidma ci biir daayira dañ ko ci def foog naa ne fii ki suba ba tey ay nit ñi ngi fi di liggéey ngir ngir yàlla te yaakaaruñ ci lenn lu dul payu suñu borom day tax ba solidarité bi war a am ci suñu biir ñu man koo jëmmal dafay tax ba kenn ku ne ku ci bokk dafay yokku say man-man dafa yokku say xam-xam ndax ñi nga joññoonteel ñu ëpp la xam-xam wala ñu ëpp la man-man da nga jàng ci ñoom wal ga nga xam ne fa lañ la féetale nga nekk fa liggéey itam dina yokku sa man-man dina yokk sa sa sa sa xam-xam dafa yokk itam li nga li nga xamante ne bii nit ki da koy valoriser socialement loolu mooy lan boo bokkee ci mbooloo mu di mbooloo mu am solo mu tënku ci Sëñ tubaab loo xeeb woon xeebu xeebu xeebu démb sa cosaan loolee sa askan wa kenn dutu ko xool la xool mooy da nga dégg ñu ne ah moom da ci waa dayra rek Wafa la bokk kon loolu da lay da lay jox benn identité nga xam day mel ni dafay dafay juddu beesaat beesaat taq donc loolu aussi nekk lu lu am solo loo xam ne eh, foog naa ne lu lu lu mat xel la nekk itam loo xam ne dafay yokk nit ñi seenu jàmm yàlla ndax bu ngeen dee mbooloo ci ci biir. ña ña nga xam ne ñoo ëpp xam-xam di jàngal ñi nga xam ne ñoo néew di leen wan la nga xamante ne bii jàngal leen ba ñu ba man seen farata loolu ba noppi itam ña nga xam ne ñoo ci gën a jub di xëcc ñeneen ñi ñuy xool ci ñoom def leen ay def leen ay def leen ay modèle loolu itam dafay dafa yokk jàmm yàlla yi nga xamante ne bii nit ñi ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi koy def mu nekk loo xam ne kon loolu lépp ay njariñ la yoo xam ne organisation làmboon na ko bu ñu jëlee nag li nga xam ne wàllu communication moom itam am na ay njëriñ yoo xam ne làmb na ko bokk na ca day yaatal message bi ndax fu war a àgg ak képp koo xam ne war na cee jot dana ca mën a jot ca ca wenn waxtu wa li ñuy wax nii rek addu sëpp mën nañ jot ndoo ci benn temps kon day yokk aussi gaawaay bi nga xam ne moom lay gaaw au lieu que ñu jóge fii di di di di di di war ay fas waa ñu def lenn day mel ne communication bii xew nii fii ngay nekke waaye at bu sëpp ak fu waay man nekk ñoo ci ñoo ciy jotandoo dana tax itam ba li nga xam ne mooy mooy message bi euh, kenn du ko mën a kenn du ko mën a déformer ndax boo ko waxee day jàll en direct nit ñu joti ñu enregistré ko denc ko kon loolu aussi foog naa ne aspect bu am solo la day tax ñu mën a denc li nga xam ne mooy message yi dafa yokk itam li nga xam ne mooy déggoo bi nga xam ne te suñu borom bëgg ko ci dund bi nga xamante ne bi am na ci biir euh, biir communauté bi ndax nit ñi bu fekkente ne bi ñu ngi ñu ngi jëflante di communiquer ci seen ci seen biir dafa yokk seenu seenu déggoo li nga xamante ne bi moom la ñu seq itam foog naan da koy da koy gën a da koy gën a dëgëral dafa yokk itam seen xam-xam ndax léegi kenn ku ne xam na ne nit ñi ci moyen de communication yi ci la ñuy jaar di ci di ci jàng lu bari loolu itam nekk loo xam ne day wàññi cher bi nga xam ne am njàng cherut na ko ndax léegi foog naa fu waay mën a nekk ci si biirum néeg mën nga faa jàng loo xam ne bu doon bu njëkk di nga dagg ay bii avion wala nga daj lu de ngir jàng ko te léegi si biir néeg fi lay fekk te doo ci ñàkk dara peut-être du xanaa rek ab euh, connection internet euh, communication yi tam dafa yombal li nga xam ne mooy suñu jëflante ak bitim réew loolu itam foog naa ne lu am solo la nekk loo xam ne day day day day day gën a boole di gën a di gën a dajale di gën a dëgëral diggante yi nga xam ne mi ci sunu biir ak diggante yi nga xam ne nekk na ci seq nañ ko ak ñi nga xam ne ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ci bitim yoon wi rawatina ñi nga xamante ne bi ñoom lañu seqal eh, diina ji dafay tax ba nit ñi gën a gën a déggoo nit ñi gën a xamante su ko defee loolu itam foog naan day day day yokk jëflante yi ba noppi da koy da koy gën a yombal day day day ta day tax itam ba jàmm yàlla gi da koy da koy da koy yombal ndax léegi lépp loo bëgg xam mën nga toog fi nga toog xam ko kon fi dolli kenn amatul excuse man jànguma lii wala xawma lii wala xawma fu mu koy jëlee fu waaye toog fu ne lépp loo soxla ci xam-xam boo jàmm yàlla man na la faa fekk njariñ yooyu nag teewul nag <clears throat> am na ay ay lor lor yu bari yoo xamante ne bi mi ngi ci lor yi dama koy tënk ci benn cadre général ndax buñ ne organisation ne communication day loo xam ne tubaab yi ñoo ko dominé te kenn ku ne xam na ne société tubaab dafa kontar dafa kontar diine amu fa diine amu fa doole bu ko bu ko xeexut it àndut ak moom da ko sax kontar ñàkk ga fa mu jóge nag ñàkk ñàkk fonk diine da ci da ci jeexital loolu moo tax bu jëlee wàllu organisation li ma gis ne mën na koo mën na koo wàññi moo di ne tey li ngay organiser day mel ne day wàññi yàlla ci biir jëfi doomu aadama yi ndax bu fekkee ne bii lépp réglé nga ko ba lépp baax teg say teg say napp teg say kaas indi sa café lépp jaar ci aw yoon day dem ba mel ne nit ñi ñoom ñooy def waaye suñu borom dogal tu dara kon nit ñi bu ñu moytuwul ak mbewte mën na leen dugg kon loolu ab risque la boo xam ne mi ngi ci communication mi mi ci organisation boo xam ne tegu na ci aw yoon ba dara manqué wu ca beneen bi moo di ne day day dugal yoo xam ne da koy jëlee ca bitti ci yeneen société di ñëw di ko dugal ci suñu biir société te mën naa yàq sunu ñooñ mën naa yàq sunu pas-pas ndax da ngay gis ñoo xam ne day am ay modèle yoo xam ne ña ko xalaat gëmuñu dara du ñu ay jullit nga bëgg jël modèle yoole dikk nag bëgg taalibe yi dox ci bëgg mur gi dox ci foog naa loolu day indi ay day indi ay gàllankoor beneen bi moo di ne organisation bu bu bu ëpp day tax ba nit ñi li ñu seq ci diggante doomu aadama day wàññeeku léegi nit ñi li ñu seq rek diggante poste ak post lay doon day nekk diggante président bi ak secrétaire général bi diggante commission finance ak commission extérieure diggante commission sàngam ak commission sàngam waaye nekkatut loo xam ne relation yoo xam ne day dox ci diggante nga xam ne dañ ci bàyyi xel lañu la ñu bokk bàyyi ci xel pas-pas ba bàyyi ci xel deret ja bàyyi ci xel suñ bi bàyyi ci xel lépp léegi daal ay post lay doon organisation tel commission nangam commission nangam commission nangam lu ñu xam sax ñu nekk far loolu itam foog naa bu yàggee mën naa wàññi jëflante bi nga xam ne nit ñu ngi koy jëflante ak kenn ku nekk bàyyi xel gi nga xam ne yaa ngi koy bàyyi xel sa sa moroom organisation boobu itam day jël zahir teg ko ci kaw baatin loolu daanaka mooy mooy la ma njëkkoon wax kon loolu aussi foog naa ne ak ak yàq lay doon ngoo xam ne waras naa seet boobu gàllankoor naka naka lañ koy naka lañ koy xeexee beneen bi moo di mag ñi nga xam ne démb fi la leen fekkoon tey bees yi di jëw mënuñ ci adapté wu ñooñu duutuñu bokk seen ñàkk bokk googee nag day jur ay frustration frustration xam day mel ne daa am ay ndaw yu ñëw rek xëy xëy bëgg leen a génn ci yoon wi te ñoom kan ñoom seen bàyyi fi nekkoon seen maam fi nekkoon te ñoom seen àdduna yëpp ci lañ ko def kon day indi ak féewaloo ci biir taalibe yi diine ak féewaloo ci biir nit ñi di indi itam ak ñàkk déggoo ndax bu fu loolu amee rek ñàkk déggoo dal day am ñaaw njortu dal di dal di juddu day indi itam ab xëccoo ndax xam ne ñi léegi ay poste lu ñu xëccoo ay daraja la ñu xëccoo euh, ñii commencé bi kenn ku ne jaar fee dem gis bëkk nekk sàngam dem gis diw dem gis diw yooyu yëpp itam organisation yi moo koy sabab ngir ngir xëccoo yi nga xam ne ñu ngi koy xëccoo euh, daraja yi mu nekk mu indi ay guerre de leadership man leneen li mu jur itam moo di ne sëñ bi dana dogal ba noppi di jiital leen diw nit ñi daal taxaw kat mel ne loolee dañ koy contesté ñëpp duñ ci ànd te loolu bu njëkk itam amutoon kon loolu aussi beneen gàllankoor la boo xam ne waaye naa seet naka lañ koy naka lañ koy saafaraa beneen bi nga xam ne ñu bari duñ ci bàyyi xel moo di organisation bu nosoo ba àgg ci ba àgg fenn fii ñu ngay jàmmaar loolu xaj na ñuy say noonu wala ñi nga bokkul intérêt dañuy daal di xam tey bu ñu la bëggee xeex wala ñu bëgg laa yàqal fa ñuy jawali ngir indi la ay gàllankoor ndax organisation bi taxaw na xam ne diw mooy nangam diw mooy nangam diw mooy nangam bu ñu la bëggee indil jafe-jafe rek ñu war a ger dañ lay ger. ku war duma ne leen duma bu ñu bëggee paralyser yoon bi day daal yomb lool ñett jën ne la la tënk wala jàpp leen otage rek lépp daal taxaw te bu loolu amul kenn du xam yëf yi fu muy doxee ak nu muy doxee ñëpp ñëpp dañu nag sëñ bi de mooy doxal sëñ bi moo yoral yëf boppam su ko defee waaye léegi nag yow wane nga li nga xam ne moom nga am kon ku lay ger ku ne di daal dem ci commandement ba bu ko arrêté rek soo moytu di nga am di nga di nga am jafe-jafe bu ñëwee ci wàllu wàllu communication. moom itam am na am na am na ay am na ay gàllankoor ci nekk ndax li ñuy wax mondialisation fi mu wékku ci communication lu wékku communication mooy day mel ne mooy oto bi nga xam ne ci lay jaar di des ci àdduna si loolu nag lépp luy influence boo xamante ne bii dëpp wut ak diine wala sa influence boo xam ne day xeex diine kon ci moyen de communication yi lañ koy jaarale muy dem ba ci suñu biir ndéegi yi te yow doo ko yëg fekk dugg na sa kër bu yàgg kon loolu gàllankoor bu rëy la beneen gàllankoor bi aussi mooy patrimoine culturel bi nga xam ne mag ñi dañ ko fi bàyyi woon te ñoom ñu ëpp ñu doole di jël ay message di ko jàllale ndànk-ndànk ci ay film di ko jàllale ndànk-ndànk ci ay ci ay téere mu jàll ndànk-ndànk te doo ko yëg soo moytuwul patrimoine boobu da ngay xëy xëy rek ñu daal di koy mabbu te bañ koy mabbu sax doo xam kañ la woon. communication day favoriser ay ay rumeur mën nañoo jekki-jekki rek wax fii tey mbir moo xam ne lu rëy rëy lay doon. dara du ci am waaye nga jékki-jékki déggandoo ko ci rajo yëpp déggandoo ko ci télé yëpp ni ngi daal koy gëm mu nekk loo xam ne lu mën a yàq lu rëy la communication day tax ba ñu dégg yeneen discours yoo xam ne bokkut ak discours yi nga xam ne moom la fi Serigne Touba bàyyi woon loolu ñun ñëpp gis nañ ci exemple ndax léegi day mel ne bu maîtriser média bi moo xam na nga ko maîtriser ndax techniquement da nga koo da cee foor wala na ko maîtriser ndax danga am xaalis booy fayee day mel ni ñi nga xamante ne bii ñoo war a wax di am xam-xam di wax li nga xamante ni moom la sëriñ bëgg ñooña tey kenn déggatu leen ñeneen la ñuy dégg ñeneen la ñuy gis ñooña nag ne ci rajo yi ak télé yi di mbel mbeli lu leen neex wax te nit ñi li ñuy wax mooy ca rajo bi laa ko dégg ci tele bi laa ko dégg loolu aussi danger bu rëy rëy la loolu muy muy yokk itam folklore ci biir yoon wi loolu si ku ne gis na ko ndax léegi boo fay ki télé bi rek loo bëgg ñu génne la ko boo xam ak lu mën a àndal dont loolu dëpput ak diine wante nit ñi bu ñu koy gis te kenn weddiwu ko dañuy jàpp ne lii ñuy gis nii mooy yoonu murid dañuy jàpp lii ñuy gis nii mooy dëgg kon loolu itam foog naa ne euh, lu lu mat di lu mat di bàyyi xel la dafay ndax ni nga xam ne xamuñu ñoom duñu mën a ràññee li nga xamante ne bii mooy li li li mooy njàngale Sëriñ Tuubaa dëgg ak li nga xam ne ay nit ñoo ko ci yokk ngir seen intérêt personnel wala ngir ñuy dunde diine communication moom day day yokk itam li nga xam ne mooy féewaloo bi ab léeg lekk ci biir nit ñi ndax tey gis ngeen xulo yépp daan ci rajo yi ak télé yi ak lañ koy defee te loolu itam di mbir moo xam ne mbir mu mbir mu doy war la foog naan lu mat jóg la kon bu ñu ko jëlee foofu itam nekk loo xam ne kenn ku ne fi ne ku mer ku ne song rajo ba nga tele ba di xas koo wërta xas di wax loo wërta wax loolu itam mbir mu day la boo xam ne moo ko fi moo fi indi te te loolu li li muy li muy jur day décrédibiliser li nga xamante ne bii mooy mooy ñun ndono li nga xam ne am nañ ko di ko di ko sàmm ndax da gis mbir mu ndaw mbir mu tuuti moo xam ne mëtt sax bàyyi xel waaye ju def ko ci rajo yi def ko ci tele yi ba ñëpp dégg ñu ne ah waaye ñoom kat nekk nii rek lañ mel ak li seen tool yi bari bari di jur itam ay declaration yoo xam ne yu irresponsable lay doon yoo xamante ne bi dafay dafay dafay dafay yàq léegi nag euh, sëñ des na dix minutes baax bu ñu ci dernière partie bi moo di yoonu murit ban taxawaay la la la war a taxaw ndax yii mu mujj wax tax na ba ñu bari ragal nañ communication ragal organisation wante ndax am nañ benn pexe tam ci bañ koo def ndax buñ ko defut gàllankoor ya ndax ëpput gàllankoor yi nekk ci ci def gi loolu moo tax ba ju war cee xalaat fexe ba ni nga xam ne mooy njariñ li ñu man cee man koo téye waaye li nga xam ne mooy safaan bi ju fexe ba du dugg ci sunu biir loolu moo tax ma jàpp de communication bi war a njëkk a defar ci biir ci biir euh, organisation bi war a njëkk a defar ci biir yoon wi mooy organisation suñu communication bari na ay bari na ay jéego yoo xam ne ay nit ñu ngi ko ci seq wante loolu ay privé rek ñoo koy def day mel ne ba tey ji yoon wi da koo xaw a ginnaawal loolu mooy lan loolu jur na ba li communication bi maîtriser wuñ ko lu neex waaye wax. fu neex waaye waxe ko fa dafa dafa tasaaroo amul benn cohérence amul ñoo xam ne ñoo ko war a porter di ko porter di ko wax ba ñii bu ñu jógee wax ñoo xam ne kat ñii ñu war a wax lañu leneen lim jur itam moo di ne dañuy dañuy réagir rek wante du ñu faggandiku ëllëg ne nangam de war naa man dikk feek nangami at kon buñ ci àggoon tey ji naka la ñuy def wante day mel ne dara day xew rek ñu daal di jóg wax ci loola. toogaat bu dara xewaat ñu jógaat wax ca loola toggaat te loolu nekkul communication boo xam ne aw aw organisation organisée noonu noonu noonu la war a doxale moo tax ñu jàpp ne dimbale média yi murid yi lu baax la mu am solidarité ci sunu biir ñu boole leen lëkkale leen ñëpp aju ci ki nga xamante ne bii moom moom moo fi nekkal sëriñ bi ci suñu communication itam loolu moo ñaareel point bi dañuy faral di utiliser déclaration rajo declaration télévision te communication jëmut ci loolu tey yoonu murit communication bi ci ëpp doole mooy communication bi nga xam ne mooy bi fi Sëñ Tuubaa bàyyi woon muy bataaxal yi sëñ bi daan bind tey ji daaru muf ci kër goo dugg lettre bi sëñ baa nga fa ni ngi di ko jël di ko barkeeloo di ko donnante muy des waaye bu dee jaar ci rajo yi di jaar ci télé yi rek dafay dafay gaaw a dem day wàññi pas-pas bi nit ñi du bu ëllëgee dutu ci am lu ñu barkeelu dutu ci am benn firnde ci kat xalif sàngam ak sama maam seq dañ lii kon leetar yooyu nañu ko delloosi di ko bindaat kilifa yi foog naa ne loolu lu lu lu lu di lu mat bàyyi xel la suñu communication interne foofu lañ ko war a foofu lañ ko a gën a jëmee ñu teg ay groupe de presse yoo xam ne yoon wi moo ko war a moom wala boog ñu diggu ci yoon wi ñu xam bu wér ñu taxawal ko ñu continuer di wax ci li nga xamante ni bii moo yitteel mbooleem la monde islamique ndax tey jii àdduna si amul benn kilifa goo xamante ni ëpp na dayoo Serigne Touba kon mbooleem question yi nga xam ne intéressé na monde islamique bu ci yoonu murid dee wax am na place boo xamante ni bii ak dayoo boo xamante ni ne yoon wi dana ko am ndax ñëpp danañu danañu danañu déglu ñuy xalaat itam ci lu ñëwagut di ci wax. di ci di ci jëf di ko di ko waajal ñu communication bi war a dox ci suñu diggante ñu fexe ba mu nekk loo xam ne lu ñuy nos lay dekk nga xam ne kat dañ naan fenn fu nekk ñu fexe bay daje ci ay waxtu yoo xam ne waxtu ju xam na ñu ne ñetti weer yu ne ñeenti weer yu ne wala juróom-benn weer yu ne sëñ bi war naa woo seex si war naa woo taalibe yi war naa woo ay rakab ci kër gu man a doon nag laa wax loolu itam foog daal lu am solo loo xam ne fi mu toll amul te te suñ moytuwul mën naa dem ba jur ba ba ba jur ab féewaloo ñuy teg itam des cellules de communication yoo xamante ne bii bu ay biir xewee lañ koy def loolu mooy lan tey bu ay crise day am bu crise amee dañoo war a teg cellule de communication boo xam ne day jóg pour gérer crise bi loolu réussir nañ ko ci màggal Touba tey màggal Touba am na am na communication bi am su màggal gi amee. wante ni mu amee ci màggal gi noonu la war a amee ci lépp loo xamante ni bii concerné na yoon wi nga xam ne lépp dañ koy dañ koy saytu di ko di ko bàyyi xel beneen bi itam moo di ci biir communication yoon wi discours bi nga xam ne mooy jóge ci kilifa yi war naa gën a dëgër fi mu toll ci ni nga xam ne noonu lañ koy doxalee ndax déviation yi bari na jadd yi bari na te loolu na mënu koo saafara lu du ba am un discours ferme boo xam ne day jóge ci ña nga xamante ni bii ñoo war a wax ñu tegaat nit ñi ci aw yoon ak nag képp ku képp koo xam ne yoon war naa dal ci sa kaw ndax loolu mooy dimbali taalibe yi loolu mooy dimbali nit ñi. ñu bàyyi xel itam ci di def des pôles de communication yoo xam ne ay conseils la ñu nekk masalan jël groupe boo xam ne lu ma ñett ñeent la ñuy doon ñoo xamante ne bii. dañuy xereñ dañuy am xam-xam bu wér ci wàllu diine ñi am xam-xam ci wàllu politique ñi am xam-xam ci wàllu économie am xam-xam ci fànn gu nekk ak ñoo xam ne am xam-xam ci wàllu communication ñu di leen boole ñuy xalaat di xelal ñi nga xamante ne bii ñooy kilifa yi nga xam ne ñoo fi euh, ñoo fi nekk. bu ñu bu ñu duggee ci dernier point bi mooy wàllu organisation naka lañ ci war a taxawee foog naa ne organisation bi nga xam ne moo am organisation bu baax la ndax. tegu na ci aw yoon nit ñi toppante nañ kenn ku ne xam na fi nga war a nekk système bi ñu am itam muy di teg ay jëwriñ lu baax la daayira yi lu baax la représentant yi lu baax la kër sëñ Tuubaa yi lu baax la wante dafa am loo xamante ne bii dafa nekk moo di yoon wi daa bari ñu ciy dugg mbooloo burul jeex ñoo ngi di dëkk bu ñu dëkk dañuy indaale seen culture indaale seen aada indaale loo xam ne feneen lañ ko jëlee nga xam ne kon bu yàggee day am ay rax loolu moo tax ba organisation bi ñu war ko gën a defaraat li nga xam ne moo moo moo lu mat a xol la mooy li sëñ bi jël di ko di ko di ko dénkaane jàpp naa ne li nga xam ne mooy li gën moo di di organiser ba di am une reflexion collective boo xam ne day indi une décision individuelle moom laa wooye fii une décision individuelle nourrie par une réflexion collective loolu mooy lan moo di ne mbooloo ñoo war di toog di nas di xalaat waaye kenn moo war di décider loolu foog naa ne faw ñu ñu def ko buñ ko defut foog naa ne mën naa ay ay ay gàllankoor beneen bi moo di jëwriñ yi day mel ne ku nekk fi barab ku ne lañ la jox yaa ko boobu daayira bu da ngay gis ko xam ne day nekk ci bopp daayira lu man ñaar fukki at lu mat fanweeri loolu indi na ay problème ma jàpp ne li nga xam ne moo mën a saafara loolu ba indi ba jeexal xuloo yi xeex ci bi daayira yi mooy ñu ne kuñ fi daayira teg ku ne ci kanam daayira boo toogee ñaari at da ngay dem sa morom dikkat waaye ku toog ci dayre na nga koy daal di jàppe ak ak ceex membre ya nga jàppale ay ay dogga nekk fa buñ ne bëggee dàq ngir xar daayira ba ñaar créé beneen daayira ak ak ak doo fa mën nekk loolu jàpp naa ne gàllankoor la ci suñu biir te war nañ ci ay saafara beneen bi moo di ne war nañu di jël ay décision loolu itam lottu nañ ci ndax tey boo demee représentant dëkk boo dem am na ñaar wala ñetti représentant kenn lijjantiwu ko day am na ñaan ñett daay rek lijjanti ko yooyu itam dañ ko war di lijjanti te bàyyi nës nësali parce que loolu foog naa ne li muy yàq moo moo moo ëpp li muy defar te ñëpp sëriñ bi rek la ñuy déglu lu mu wax danañu ko def kon foog naa ne di lijjanti yooyu moo gën nës nësal yi nga xamante ne bii day indi ay yàq ci ni ñuy fale tam wala bokk ci ni ñuy jox responsabilité ñu bàyyi ci xel mérite ku ñu jox dara ku ne mu yelloo ko mu yeyoo ko mu man ko loolu mooy lan na fa xam-xam ba nekk na fa jub ga nekk na fa ragal yàlla ga nekk na fa pas-pas ba nekk na am compétence na am engagement na nekk koo xam ne mën naa dox àdduna na nekk koo xamante ne bii liggéeykat la yooyu bu ñu ko dee bàyyi xel xëy na yëpp mën a daje kenn nit wante ñu seet lu ci ëpp bu dajee ci ay nit ñu fexe bay jiital ñooña foog naa ne bu ñu ko defee loolu dina nekk loo xam ne luy renforcer autorité kilifa yi lay nekk parce que kenn du nekk barab daal jàpp ne lañ la dënk yaa ko moom loolu neex def ca ndax bu am ne tukki kenn du ko nangu ci yow foog naa ne loolu lu am solo la ma dellusiwaat ci li ma waxoon ci conseil en communication yi moom itam mun mënut a ñàkk ñu tër ay kuréel yoo xam ne dañuy conseiller kilifa yi di leen xelal fexe ba itam kër Serigne tubaay yi li nga xam ne mooy seen rôle dëgg dëgg dëgg surtout ci biir réew bi ñu da ko def kër Serigne Touba boo dem ne war naa am jàkka. war naa am jàng fu ñu jàng alxuraan war naa am fu ñuy jàngi xam-xam war naa am foo xam ne gëstukat bu ñëw bu ne maanaam loo soxla da ko fekk ay borom xam-xam war nañ faa nekk parce que parce que kër gi rafet yi baax na mais kër yu rafet dong dafa doyu kër yu rafet yi fexe ba kër gi am contenu moo gën fexe ba continent bi di rafet te bu ñëwee ci biir gi day vide te actuellement <clears throat> actuellement loolu mooy li nga xam ne mooy li am kon kër yi ni mu ni mu rafetee borom ni léppam jage li nekk ci biir ga foog naa ne war nañoo fexe ba muy ba muy mel noonu kon ci tëj daal ma di ma jàpp ne dañoo nekk ci àdduna soo xam ne àdduna su taxawut la nekk ci àdduna soo xam ne agression yi daa bari kon jàpp naa ne organiser wu jàpp naa ne di communiquer ba noppi na gën tànk teg ko fa nga xamante ne bii fa la sëriñ fa la ko sëriñ Tuubaa tegoon mënta ñàkk te yoon wi am na ko ba mu doy sëkk ndax foog naa ne borom xam-xam yi am na fi borom pas-pas yi am na fi borom doole am na fi borom wërsëg am na fi lépp mi ngi fi muy ñeent nga sëñ Moussa waxoon kon jàpp daal di daal buñ ci jógee àndandoo nekk benn xam ne principe yi nga xamante ni moom la sëriñ bi tegoon buñ ca jaaree lu ñu bëgg dinañu ko am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñu bindoon nag ëpp na li te leer a geeti war naa gën ki wante temps bi moo ñu jett boo xam ne 40 minutes bëgguñ ko jàll. wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf hmm? quarante-cinq minutes c'est bon mën naa ni toog fii ah dafa xat dafa xat <laughs> donc sëñ bi ñëw na

ko ci anam goo xamante ne anam gu leer la anam gu matal la tamit tàmbale ko ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam nam ci doon doxe ba ci ci jamonoy Serigne Touba Xaadimu Rasuul ni ak ni muy doxee léegi ak inconvénients yi nga xamante ne moo ci am proposition tamit ay solution yaakaar naa waxtaan yi ku ku nekk xam ne waxtaan wu matale la waxtaan wu am njëriñ la wu mat a bàyyi xel xam naa ne euh, Serigne Serigne Makhtar moom Serigne Mamour Massamba bëggoon naa def benn taxaw seerlu incha allah dis na ko jox mu def taxaw seetlu naka noonu Serigne Yadaali Mbacke moom Serigne Modou Fatou Khari moom tamit am na taxaw seetlu bu mu bëgg a def waaye comme dañuy njëkkante waxtu yi te dafa am ay kaddu yoo xam ne dafa jóge ci Serigne Abbas mi nga xamante ne liggéey bi ci ndigalam lañ koy def mu waxoon ne euh, Serigne Bassirou Abdou Khoudoss mu ñëw jotali si ko te Serigne Bassirou Abdou Khoudoss wax Serigne Abdou Samad mi nga xamante ne. bi ñu ubbi jotaay yi moom lañ fi moo fi ñëwoon teew fi ci turu sëriñ Bassirou Anta Niang jot li woon ay kàddu kaddu yooyu nga xamante ne moo bàyyi ko sëriñ bi moom la sëriñ bi jotali rek incha allah su ko defee bu ñu dogee ba noppi incha ñu mën a ñëw ci commentaire yi nga xamante ne moom la sëriñ Maxtaar Mbacke bëgg a def ak yi nga xamante ne moom la sëriñ Yadaal Mbacke bëgg a def incha allah kon jox kaddu gi sëriñ Abdou Samane Mbacke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وسلم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokki jullit yi fi teew yëpp maa ngi siyaare ñëpp maa ngi ndokkeel ñëpp maa ngi ñaanal ñëpp jàmm maa ngi sàkku ñëpp di sant Cheikh Abdou Mbacke ci waxtaan wu am solo bi def ci communication ak organisation muy yaar yoo xam ne luy dox mooy tax mu dox luy aw yoon tax mu aw kàddu yi kàddu kàddu sëñ Bachirou moom sëñ Abdou Khoudoss moo fi waroon teew tay wax bi waaye dafa nekk ci yeneen ittee mu téléphone ma wax ne naa ko naa ko fi teewal sëñ Abbas ko jox ndigal wax ci kàddoom moom mu jox ma ndigal ma wax ci kàddoom kon kàddu gi kàddu sëñ Abbas la ñu ngi nuyu ñëpp ci turu sëñ bi ñu ngi sant ñëpp turu bi dalal cant ak nuyoo massase bi seen liggéey seen pas-pas seen farlu di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci liggéey bi nga xam ne def ngeen ko tam rafet loolu tegu ci yoon kenn ku ne xam ne lii laaj na effort bu ma laaj na financement laaj na temps laaj na lu bare bare bari damay wax ne waxtu wi suñu boroom waxtu wi liggéeyal suñu boroom gën a jafee ci ngeen tànn nga liggéeyal suñ boroom subhaanahu wa taala mooy weeru ko nag weeru koor am na xadar waaye waxtu wi suñu boroom gën a koo liggéeyal ci ngeen tànn mooy weeru koor waxtu wi suñu boroom di gën fay koo liggéeyal ci ngeen tànn moom ngeen tànn ci koo liggéeyal kon seen liggéey rafet na lool sant nañ leen yu baax a baax a baax dafa mel ni ndigal li sëñ Tuubaa jox maam Cerno Ibrahima ci jàngale ak yar loolu mooy dox ba nëgëni léegi fi nekk mooy sëñ Abbas mooy jëwriñ ji jàngale mi ak yar bi ci loxoom la nekk yéen yéen ko jàppale ci loolee dafa may fàttali <coughs> benn bis boo xam ne ci Mbàkke Kajoor maam Cerno dafay taal di jàngu jàngale timis dugg ci biir génn fekk ñu fay taal bi ndax boobu ginnaaw sëriñ bi waxoon ne ne bàyyi na jàngale jàpp na ne kenn warut a jàngalee tey fekk am na ci ndigal te yow yëguñu ko bu ñu fayee taal bi maam Thierno ko sëriñ Tuubaa ne fay taal bi mun nga dem a te kon def def na li def li ma la sant bis dana ñëw mu tàkk fukki dul fay waaw ñëw mu tàkk fukki du fay mais na tàkk tàkk tàkk googu ku dul fay mooy mooy mooy jotaay bi tey jàkk na taal bi tàkk na te baat dina tukki du fay. ndax bu dul fii ba nga fi nekk fu ne takk na takk na daaru naan takk na Tuubaa takk na fi nekk kon liggéey borom daar boobee maam Cerno sant na ko yéen a ngi koy def baax a baax waxoon naa ci commencement bi ne bi sëñ bi santaane da koy def wax da koy def mooy guerre contre l'ignorance yéen a ci jàpp baax a baax guerre boobu jeex ba àdduna tukki ignorance bi waxoon naa leen ci tàmbali bi na leen nit bu dekk déclaré guerre ne damay xeex nga ñëw na ko dama lay jàppale te yoroo ngànnaay ya muy xeex day mel da nga ko sol ndax dañ lebal li mu sulaar ya te yoroo kon ku ñëw ci liggéeyu sëñ bi jàpp ci guerre bi faaw nga làmboo xam-xam faaw nga nangoo nga nangoo jàng kon yéen jàng ngeen jàngale kon guerre bu sëñ bi sëñ di ko def contre ignorance yéen ci bu baax a baax waxoon naa leen dama sama xel di dem ci asawul këf yi waxtu woo xam ne ndaw yëpp dañoo daw jëm ci àdduna yéen ngeen daw jëm seen borom loolu la mooy fàttali innahum fitnatun aamanu bi rabbihim wa zidnahum hudan waxtu yoo xam ne ñëpp àdduna la ñëw waxtu yoo xam ne ñëpp am la ñëw ngeen wan wan àdduna ginnaaw wan am ginnaaw jëm seen borom loolu liggéey mag bu baax ji la loolu liggéey borom daaru kon ñu leen sant bu baax a baax di leen gërëm di te lii kenn ku nekk war na ci def solo kon nag ñi am xam-xam nañ ci def seen xam-xam ñi am am mën ci xam-xam ñi am man ban nañ ci seen man-man ñu ngi gë gën a doole sant presse bi ndax fu mu àgg ñoo ko fa àggale ndax bu fu fa dajalee di wax te jëluñu ko yóbbuñu ko feneen man naa bañ tisaaro kon ñoom it seen pas-pas seen rôle ñu ngi ko def ni mu waree damay fàttali fàttali lu baree bare ci ginnaaw ne nañ ko sant yàlla ak sëriñ Abdou Lahad ndax ba waxee ne rajo buñ ko bokkatul jamal ko jamal ko dara ba ci Mali ba ci Guinée loolu indi rajo yu teg télévision te rajo fi dem ñu naan Wafa seen seen seen liggéey dafa am dafa am solo kon ñoom ñu ngi leen sant bu baax a baax bu fekk am na rajo yoo xam ne ak télé yoo xam ne ay ay ay ay ay melokaanu te ne jullit dafa taal te ne jullit dafay rey kon yéen seen rôle mooy wane benn melokaan ni kat bu fekk am na ñu rey ko taal am na ñoo xam ne rëy ñu taal ñu xam-xam nañu li ñu tasaay kon ñu ngi leen ci sant seen liggéey rafet na lool di sant mboolem bi nga xam ñoo fi teew ndax buñ doon dajee fi di di waxtaan te kenn déwu fi kon wax doom doom benn maam kon ñu fi teew bu bañ commencé ba léegi di fi ñëw wax seen temps di fi ñëw ñoom ñu ngi sant bu baax ba nga xam ne lii université bu mag a mag bu mag la yaakaar naa ne fi nag bañ ko tàmbalee di ko def ku doon ñëw ko teelu te te la ñuy wax ngeen ko jël na ngeen di borom xam-xamu rek ku xamutoon dara di fi ñëw di jël taatal li ñuy wax nga di ko déglu yaakaar naa bu ñu waxtaan bi jeex da nga am néew baccalauréat ku am baccalauréat ñëw di ko teew di ko déglu di ko taatu di ko settanteel ba waxtaan wi jeex da nga am néew licence kon lii muy université bi si Sëriñ Tuubaa taaloon ca Mbàkke Kajoor sant maam ci mbaay mu di ko jàngale loolu mooy dox ba dëgg damay wax ne yoonu murid bi am nañ ay gone yu ndaw yuñ ñu wane wane yoo xam ne bu ñu ko wane dem ci dëkk am kóor gu baax ko ñu ne ma war ngeen seen bopp yéen màkke màkke yu ndaw yi ndax léegi ñu ñu ngi leen di xam ñu am nañuy dox xam nañu leen li Sëriñ waxoon ne bu ngeen demee ba gis ko ngeen topp dama leen seet topp leen sama jumaa ji ak sama xasida yi àgg nañ ci waa ji wax ma loolu ma ne kon naa xaar ba daayira bi ñëw mu ñëw tontu waa waxi waaju bi bis ba dese ba dañ leen waa ji fi jaarut wax ne Sëriñ Tuubaa dafa ne dafa ne woon bu ngeen gistu leen bu ngeen war topp topp leen xasida ak jumaa ji tam ne waxtu na dama ne ma fekkee ne Sëriñ Tuubaa ko wax man ko wet ndax moog leen waaye waxtu woo ba léegi ñu baax gi ba léegi ñu teg ci yoon ngi kon liggéey bi na yoon bi tegu ci yoon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi dokk ñëpp ko teew man yàlla de aju fay aju bi yëpp yàlla yàlla fay aju ah, bekkoor bi ñàkk xam-xam ñaan ko jële xam-xam rek mos tey te liggéey bi ñu koy def ci ndigalam ma ne ñu fàttali rek ne incha allah sëriñ Mbacke moom sëriñ Massa ak sëriñ Jadaali Mbacke sëriñ Moussa incha allah bu doog a mën a rek incha allah